yow léegi la nga wax xalaat ma ne eh muy vaillé yaa ma dina xam ni mu demee loo bëgg ma wax képp ku doxale noonu yow sa xalaat dañ koy poser wax question sam xel dañ koy poser wax question kay bu dee ne nekk nañ ay nit laa wax bu dee ne ñeme nañ li ñu war a wax wax li ñu war a wax waaw dañ leen di tiire njiit bu baax dañuy tiire ci wàllu xam-xam diine ak xalaat nit ñi di xalaat. lu leen amalul njariñ duñ ci sonn duñ ci nekk waaw rawatina jamono bi nga xam ne mooy jamonoy njàngal yooyu duñ bàyyi ñuy hypothéquer seen seen yoo xam ne dara ñorule lu dul seen poste ak seen ñi nga xamante ni moom lañ bëgg waaw wa sharaf ba pare nag loolu moo leen di teral ndax ku am xam-xam am diine tedda waaw waaw waaw wa sinni wal kafaa fi dhalika al baab <laughs> kon mu ngi noonu loo kon loolu dafa am solo xadiis bi li yali li yali wala li yalni minkum ulul ahlaami wan nuha <laughs> kon nag mu ngi noonu léegi nañ jël bi ci tegu parce que c'est pareil pour ñu bañ koo dagg di ñëwaat parce que même chose lay wax bii di ñëw jël beneen xadiis boo xam ne euh, ba léegi ci affaire bi euh, day am lëkkaale bunt bi mel leneen kon léegi leneen liñ ciy jàngee rek mooy tasfiyatu su tasfiyatu sufu dama ko doon fàtte mooy li Seydina Abu Mas'ud ne Yonent bi sallallahu alayhi da doon jàpp suñu mag yi di leen defar loolu mooy imaam bi imaam moom la war mu toppatoo sàpp yi moo tax Seydina Omar ibn al euh, euh, ut ñu ko doon def moom ci boppam da ko doon def di wër ci sàppe yi di xool ndax jub na te yonent bay saa saa noonu la doon def di leen ci gis nañ ko fi xarisoo bi ñuy door a tàmbali téere bi di leen teg nit jub xoj waaw ku kii mën a la dégg moo tax déggoo xaris biñ gisoon keneen yeneen lay saa saam da doon defar sàppe yi surtout amaan defar leen di ko defaral boppam comme tey jubbanti ab xeet ba benn jour mu gis koo xam ne dafa xaw a génn waaw dënnam xaw a génn yeneen lay saa saam ne de ne am lu wax ci loolu war ne déedéet sawwu sufuufakum dee leen defar seen sàppe yi dee leen jubal seen sàppe yi wala borom bi dina jaawale dina féewale seen xol kon defar sàppe imam bi la war lu ñëw rek imam bi lay ñëw rek jóge ne kàbbaar dëgg la ñii julli fi comme li yonent bay saasaam ne xalis boobu wax da leen doon defarloo sàppe yi moom moo ko doon defaral boppam waaye ba mu gisee que ne am na na faqih na takk nañu jàpp nañu ñëwatul doonu ko doo di ko laaj di ko defar waaw ñëwatul moom di ko defal boppam de day ñëw rek comme que gars yi jàpp nañ ba benn jour nag mu gis koo xamante ne nii ah, mu mu mu mu ku ku dënnam génn mu daal di leen tegaat leeralaat leen ne waxaat leen kon loolu mooy nit ñi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a euh, xam euh, li nga xamante ne nii mooy imam bi manul nag tout le temps mu leen koy wax bu dee ne ay nit ay ñuy xalaat ñeen yéen ko war a jàpp def ko bés bu gisatee tamit bu gisaatee ne gars kat defuñu la ñu war a def mu ñëwaat à la charge leeral affaire boobee waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu amas am ah solo la kon imaam bi mooy defar sàppe yi te balaa kàbbaar ne kaab sàppe yi defar waaw waaw léegi mu des beneen affaire yonent may saa saam lan la wax istaw ba pare mu teg non da ko doon def ak bil fi'li waaye bil qawl ba pare leen istaw yamsahu manakibana fi as di waxaate li waxaale istaw moo tax sunna la imaam bi bu taxawee bala ñu commencé mu ne istaw wala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum wala yu mel am na yeneen sawu bayna al manaakibi wal aqdaam wala taxtalifu fa ta fa yaxt fa fa yaxtalifa fa taxtalifa qulubukum waaw yu mel noonu ah sawu jubleen nee leen xocc sàppe kon léegi li ci yonent saa saa wax nee na lu wax def leen ko ndax bu ngeen ko deful wala taxtalifu bu leen wute ba ñàkk a defar seen sàppe yi waaw kii gis ñoo xam ne dañoo rëy dangay ñëw di defar sàppe boo laalee seen tànk ñu puus nga kii ñu puus wala saa looy def nii ñàkk xam ñenn ñi xam nañu waaye dañoo rëy dañoo rëy ñoom ku laal leen defal lañ bañ dañoo rëy <laughs> waaw ñoom moom dañoo bëgg daal nga bàyyi te li ñuy def teg teguwul fen te jaaduwul waaye bu leen wax dara yépp boo nee sam néeg yow dong yaa xam mais boo ñëwee ci mbooloo yi en public boobu nag man ra'a minkum munkaran day taxaw am na ñoo xam ne manuñu ko am na ñoo xam ne nag man nañu ko <laughs> dinañ la wax manoo leen a tere ñu wax la waaw nga gis ñoo xam ne boo tegee sa tànk ñu puus ñu puus <laughs> nga gis ñu këtt la am puus lay këdd de la lay këdd moom man a xoolal lool <laughs> waaw moo tax da ngay gis xoola jàkka jàkkaay wolof moom bo lii nag génn ci jàkkaay ibaadu yi jàkkaay ibaadu yi moom ngay ñëw ñu defar sàppe waaw <laughs> ay yadawum la ñoom moom day ko de lépp nga gis niñ koy defare te bo bon masala bi gisoon nañu ko ah, moo tax duñ ci taxawaat bi ñuy doon gis hadis bi ma doon doon junju sànk nan lañuy ñuy defare sàppe yi nan la ñuy defare est-ce catu baaraam ak catu baaraam la du lool de manaakib la mooy day joor ak day joor yooyu ñoo war a taqaloo waaw ci noonu lay jube moo tax bul xool yow catu baaraamu ceeb catu baaraamu tànku kii ndax ñoom seen tànk yi tolloowul boo tax boo defee noonu ja sàpp bi du jub alors que bu dee ndeyjoor ak ndeyjoor cheville contre cheville mbagg contre mbagg épaule voilà boobu ja sàpp bi day jub même bu dee ne tànk kenn boo taxawee ne di xool am na ku tànk gën a génn mooy catu tànkam parce que tànkam a gën rëy c'est normal du foofu la xool loolu taxawoon nañ ci kon taxul ñu. ñuy kii léegi mais yonent bi saa saa am ne bu ko defee nag bu ngeen defarul seen sàppee juwal ko fa tax talifu ngeen wala tax talifu loolu day indi wuute waaw moo tax boo seetloo suñu société bi <laughs> gars yi ay unité de façade kese la ñuy def boo leen gisee foog la ñoo ànd ànduñu de waaw mooy li ñu waxoon keroog borom ba. daal di woon meree yéefiri wal iyaadu billah ku jaar ci tànk wute ak di doxal doxal nu yéefir loolu dina la dal waaw mooy da ngay yaakaar ne tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta da ngay foog ne ñoom ñoo ànd benn la seen xol yi wute ci jàkk yi nii ku nekk taxaw fee kii taxaw mooy daa nekk seen diggante li yonent way sa naan bu leen bàyyi nee na damay gis saytaane ni muy jaare ci sàppe yi waaw bu leen bàyyi wala wala tadawu furujaatin li saytaan bu leen bàyyi ay ay ay ay ay ay kii ay espace pour saytaane gars yi waxuma la espace baar lañ koy bàyyi kii taxaw ne kii taxaw yow boo fekkee ne da ngay foog ne mais est ñoo jullee doo yow bu dee gisoo imam bi ñu wan na benn côté rek photo benn photo nii da ngay foog ne kii day julli ñaari rakka fee kii di julli ñaari rakka fee dëgg te yoo ñoo bokk même bu ñuy dox. ku nekk taxaw nag di jaay fulla waaw bu waree sëgg nag yéeréem mu ngand bi mu yor war na koo mën a jàpp ci ñaari côté yépp xëcc ko kii yépp wërale ko ni ko nii mel ni benn genre kër bu muy bu muy dessiner ci ñaari loxoom xëcc bee bu nekk gauche ak bu nekk jóge nee mu delloowaat ko ci boppam loolu yëpp ci place yooyu yëpp kenn du laal kenn parce que kenn newu fa keneen ci mu nga fële moom it mën naa def noonu <laughs> ñu ne ñu ngi julli moo tax loo ci suñu xol yi àndul ah waaw suñu xol yi àndul moo tax yeneen tubaab saa saa am ne fa taxtalifa qulubukum bu ko defee seen xol yi day wute waaw moo tax ku mënula defar sàppe ñooñu moom ci biiru diine bul compte ci ñoom waaw bul compte ci ñoom lépp looy def loo xamante ne nii daa laaj mbooloo nu compte pas sur des gens comme ça dañ lay tardeel kese waaw doo avancer de waaw boo yee seen defi caaxaan nag loolu mën nañ cee ànd. ndax yëfi caaxaan daa ànd ak bakkan mi tax ñoom ñuy wute ak seenug rëy waaw loolu moom mën nañoo comme mbiru bakkan kese la ñu defandoo nan la soirée bi marché nan la tànn biir bi marché yooyu mën nañ cee ànd ba mu réussir ñu naan une telle waaw l'histoire di caaxaan retiendra waaw <laughs> mais lu jëm ci lu sérieux wàllu diine du baax moo tax ak jàkk ju ndaw la ñuy bëgg a tabax kenn du ci balaa pare financement yeeg yooyu nit kenn du ko kii parce que gars yi seen xol yi ànduñ waaw seen xol yi àndul wal iyaazu billah kon nañ def attention léegi kon ñu doon xadiis bi ci <coughs> ne waa mooy xadiis numéro trois cent cinquante wa an abdillah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam liyalinii minkum ulul ahlaami wannuhaa summa allaziina yaluunahum salaasa wa iyyaakum wa hayshaatil aswaaq rawaahu muslim rahimahullah xadiis bi am gis nañ ko sànq bi al imaamu Abu Daawuda ah, moom da koo tajale <laughs> te wax nañ la imaam Muslim buntu bi gis sànq xadiisu Ibn Mas'ud eh, Abu Mas'ud bi juste après xadiisu Abu Abu Mas'ud bi bu Ibn Mas'ud bi la ci teg ah kii di Uqba ibn Amr kii di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu kon ndax moo biiwa niroo moo tax bëgguñoo arrêté bii di ñëw nga ñëwaat ci lu mel nii comme que ñu ngi ci lancé bii nañ jël mu ne waan Abdullah ibn Mas'ud mu ngi jële ci Abdullah ibn Mas'ud wax nañ la sànq ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu mooy Abu Abdurrahman al-Kufi sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li yalni na topp nekk sama gannaaw minkum ci yéen sama sahaaba yi ulul ahlaami loolu gisoon nañ ko fee mooy ñi ñi nga xam ne ñoo majeur wala borom xel yi wannuha moo tax ñii ne axlaam moo tax ñenn ñenn non non axlaam mooy mooy ñi nga xam ne dañoo majeur ndax wabi ndax al waawu yaqtadi al mughayara waaw bu nee axlaam wannuha ñenn ñi dañ ne noonu ay feddali ñoo bokk at ñoo bokk lu ñuy tekki mais day feddali te loolu am na waaye bon insha allah amaana ulil axlaami mooy daal ñi majeur wannuha ak boroom xel yu sell yi ak borom diine yi. summa alladina boroom xam-xam yi ginnaaw gi nag alladina yalunahum ñu topp ci ñoom ci daraja nañ nekk ci ginnaaw waaw topp ñooñu salaatan ñetti yoon wa iyaakum mu ne tamaa ngi leen di moytandikuloo wa hayshatil aswaaq hayshatil aswaaq mooy cambar cambareek eh, tax mooy kii pëcc xoowu marché yeeg eh, kii yu kawe yaag yu kawe yaag eh, fitna a fay am ak jaxasoo baag këccoo baag jàppal bàyyil baag mu ne yooyu maa ngi leen koy moytandikuloo mu ne rawahu muslim al imaamu muslim abul husayn moo ko solo waa est-ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmadu sëriñam na ko noon bokku taalibeem al imaamu al imaam at-tirmidhi ñoom ñépp solo al jamii al imaamu muslim abul husayn mu ne kitaabu salaa mooy buntu bi ñu gisoon même bi wax la hadis bi bee moo jiitu bii tegu ci baabu taswiyati sufuufi wa iqaamatiha wa fadli al-awwali fal-awwali minha mu ne haddathana Yahya ibn Habib al-Harisi wa Salih ibn Hatim ibn Wardan gi ñaari sëriñam la ko jële imaamu Muslim mu ne nettali Yahya ibn Habib al-Harisi di Yahya ibn Habib ibn Arabi alxaaris yi ñii ne noo alshaybaani la abu zakariya albasari rahimahullahu taala wa salih ibnu hatim ibnu wardan muy salih ibnu hatim ibnu wardan abu muhammad albasari rahimahullahu taala ñoom ñaar ñoom nee nañ mu ne qaala haddathana yazid ibnu zuray' gis nañ ko sànq muy yazid ibnu zuray' abu muawiya albasri alayshi rahimahullahu taala albasri qaala haddathani mu ne mooy ci ci ci riwaa imaam ci bi lañ ko gisoon imaam Abu Dawud yaa ngi fàttale dañ ne moom daa kii indiwaale hadiisu Ibn Mas'ud bi mu ne kon Xaalidul Xaalid haddathanii Yaziid ibn Zuray' mu ne nettali ma Xaalidul Hazzaa'u mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazzaa'u Abul Manaazil gisoon nañ ko sànq moom lañ doon wax ne masula defari daal na moom la imaam Buxaari ne buñ la nee Xaalid al-Hazzaa'u mooy borom daal yi defar katu daal wala ko dafa daal na xarita da doon nekk ak benn waay boo xam defarkatu daal la tout le temps mu nga foofu dafa doon bari lu mu doon nekk ñu askane la ko waxoon naa la mu ngi mel waaye ji nga xam daa am xaritu informaticien <laughs> tout le temps mu ngi ci xarit bi ñu naan ko eh Moodu l'informaticien alors que Moodu xamul sax lan mooy x x excel ak <laughs> ubbi dossier kon nag mu ngi noonu Xaalid ibn Hazza an Abi Ma'shar gisoon nañ ko ci riwaaya imaam Abu Dawud Ziyaad ibn Kulayb at-Tamimi al-Hanzali mbokkoon ki xamante ne mbokku euh, Ibrahim an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala an Ibrahim mu jëla ko ci moom muy an-Naxa'i Abu Imran al Alqama Alqama muxadrab la kii mooy fekk na jamono bi alayhi salaatu wa salaam waaye mooy mosu koo waaw ñii ñooy ñi gën a màgg ci euh, taabi'i yi taalibi sahaaba yi alqama ibn qays ibn abdillah ibn malik ibn alqama an-naxa'i al-kufi rahimahullahu ta'ala an abdillah ibn mas'ud moo ko jële ci abdallah ibn mas'ud ñooy taalibi ibn mas'ud ne woon kuufa ñii ñooy ñu màgg ñi qaala ah ibn mas'ud moo ko jiir ñoom sayyidina ali ibn abi talib ñoom après la annahu qaala qaala mu ne meen rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daw li yalini minkum ulul ahlaami wannuha thumma alladhina yalunahum thalatha wa iyyakum wa hayshatil aswaq xoola sahaaba yu bari nag soloo nañ ko tolo imaamu Tirmidi rahimahullah bi mu ëndee hadis bi moom mu ngi ko jële ci sëriñu waa kutubu sitta biñ la waxoon keroog dañ koo tudd waaye dañ koo fàtte woon a souligner muy Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Zuban ibn Abil Azdi al Abu Amr moom mii bokk na ci sëriñu borom eh, eh, juróom benn téere yi Nasr ibn Ali al-Jahdami mu ne qaala haddathana Yazid ibn Zuray' moom an Abi Ma'shar moom it Ibrahim an-Nakha'i an Alqama ibn Qays moom itam gis nañ ko an ko an abdillah léegi mu wax hadis ba pare imam an-Nawawi mu ne non imam al-Hafiz at-Tirmidhi mu ne wa fil baabi an Ubay ibn Ka'b ci sahaaba yi nga xam ne ñoo soloo hadis mel ni mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b wa Abi Mas'ud gis nañ bosam cinq moom lañ njëkk gis Abu Mas'ud Uqbatu ibn Amr wa Abi Sa'id al-Khudri wal Bara ibn Azib wa Anas ibn Malik mu ne wa hadith ibn Mas'ud hadithun hasanun gharib waaw <laughs> mu ne war wuye an nabi soloo nañ ci yonente bi alay saa saa annahu kaana yu'jibuhu bëggoon na lool an yaliyahu al muhaajiruuna wal ansaar ñi nga xam ne mooy muhaajiruuna yu mag yi ñi gàddaay jóge Makka ñëw Medina nekk ci ginnaawam ak wal ansaar ñi ko fatoon ñi ci gën a màgg li yahfadu anhu ngir ñu takke xam-xam julli ci moom wa xaalidun après ci la waxe yooyu léegi kon gis nga hadis bii moom bi ñu jóge lenn lañ ci yokk bi mooy amul lenn luñ ci yokk di wax gis nga te gis nga nim niroo de li yàlli nii ulul ahla minkum ulul ahlan wan wa summa alladina yalunhum summa alladina yalunhum mooy par ordre kii la ñuy teg ci ginnaaw waaw bu kii tegoo ñi gën a màgg ci ñoom ñu teg ñi ñi leen ñi ñi leen topp ci ngëneel teg ñi leen topp naka noonu ba sàppe yi am na rek benn affaire mooy il faut que ñooñu tamit ñuy téeli ñëw parce que bul yaakaar ne loolu am solo la mooy bul yaakaar ne dañuy jël sàppe yi teg fee ah <laughs> teg fee sa waay ngir waa ji ñëwul imaam bi ñuy julli ñu bàyyi ci kanamu sàppe bi bàyyi fa ñetti place am na ñetti ponkal yoo xam ne ñëw ah non loolu kenn du leen fa xaar ah non non non loolu kenn du leen xaar <laughs> waaw moo day bi ma ne bi ñu nee gone fekk nañ am na benn imam bu bu ci defoon benn hein euh, benn fàttali parce que euh, daal seetoo daa gisoon ne gaa yi mooy mag ñi ñenn ñi luñ tóoroon a ñëw jàkka ñu doon fréquenté léegi bon ñoom nag ñenn ñi dañuy ñëw fekk gone yi ci biir dàpp ñu këcc leen ak ñi ñeen sànnee quoi imaam bi seetlu na affaire bi parce que des fois moom du ma móoroon jiite imaam yu bari la ñoon <laughs> léegi nag benn jour mu jiite ba pare daal di tourner kii ba pare nag di di lee fàttali loolu loolu am solo la mu ne waaw gone yi eh, ci ginnaaw lañuy ne loolu dëgg la waaye nag mag ñi bu ngeen bëggee tamit di nekk tamit ci biir sàppe yi mooy il faut ngeen di teel a ñëw ndax du ñu defar sàppe yi sàppe yi def ay place ñu bàyyi place yi noonu di xaar koo xam ne wóoruñu sax dina ñëw waaw <laughs> <laughs> waaw loolu it lu amoon solo la ma ne ah bu dee gone laa may maa ngi naan ah imaam bi moom wax dëgg yàlla wax na lu rafet waaw lii moom daa daa war a leer quoi waaw lii moom daa war a leer <laughs> mu ngi noonu <laughs> moo tax yooyu dafa am solo te loolu noonu jóg jooju di daq xale yeeg leen jaar leen ne loolu en fait na tax ñoom dem jàkka dootuñ ko bëggati ko waa buñ leen nee nañ leen dem jàkka ja rek affaire bi du leen neex parce que image boobu la ñuy am te image te yow bi def loolu man nañoo mooy sa jur jooj man na def ci seen xel yi waaw <laughs> waaw yow bu ko defee ñu bëggal la ñu ñu yéene la loo xam ne baaxul <laughs> wala yu mel noonu en tout cas loolu lépp <laughs> voilà mooy yooyu jar a bàyyi xel la même bu dee ndax ñëw nga ba war a def lool boo paree ba def loolu après war nga ko expliquer lu tax loolu mooy li gën a xel euh, moo tax euh, al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahimahullah dafa soloo ci wàll yi lu am solo sànq euh, naroon naa ko fàtte muy nettali jële ci Qays ibn Abbad ci càllleen ba ci Qays ibn Abbad mu ne damaa mosoon a nekk ci jàkka ji nekk ci sàppe bu njëkk bi mooy ñu julli rek am ku ma xëcc ci sama gannaaw bi ma xëccee féetale ma beneen côté <laughs> taxaw sama place fi ma taxawoo mu ne maa ngi wat ci yàlla xam nga lii mooy lu ñu la sànni <laughs> non seulement waa ji ko ko neex boo mayul <laughs> xale gi gone gi <laughs> ba pare man na mere ki ko def ko waa ko ko ba ni muy faatoo laa wax jàpp ne waa ñu noo kii yooyu dafa jar a bàyyi xel. mais nag mais bi ma ko maa ngi ci yàlla laa wax xaw ma lan laa julli keroog ñooñu li ñu def xaw ma ci dara tellement bàyyiwuma ci dara man daal lii ñu ma def man moo ma moo ma jàpp ba xaw ma lan laa julli quoi nee na bi nga xamante ne nii nag ci lañu julli ba pare quoi ma xool fa idaa huwa Ubay ibn Ka'b <laughs> muy Seydina Ubay ibn Ka'b bi ñu doon wax yonent bi saa saam ci jotaay bee nee na aqra'ukum Ubay ci leen gën a jàng alquran gën a man jàng alquran mooy Ubay Seydina Ubay ibn Ka'b al-Ansari radiyallahu al-Badri borom nga xam ne moom shahida al-mashahid kullaha waaw moom da ko jëy présenté <laughs> laa doon wax sànni. mooy boo ñëwee ba yow ban nga ñàkk nga xëccub xale yi bu ko xëcc comme comme ni ma gis gars yi doon ko def xëcc sànni fee xëcc sànni fee ba pare teg ci ay wax yu kii ni ko poussé rek gone gi day xam ne kii nii sawaay nangama ci nangam mooy li ma doon wax sànq boo ñëwee man da ñàkk mais boo pare expliqué ko tamit booy xëcc bu mu nekk xëcc moom di ci yëg ne kii koy kii rek sànni topp rek ne gone way tamit la jàkk ci comme ni nga gisee ñenn ñi def déedéet yéen bi ñu paree bi bi mu paree ci julli bi bi mu paree fa la bi bi mu paree da ne ma muy Ubay ibn Ka'b mu ne ma yaa yaa fataa yow ndaw si yow yow bu mu la metti li ma la def waaw mooy ngir ngir dalal xelam ak tey wax ko nag moo tax ma xëcc la mu ne ko ndax lii mooy ahdun min an-nabi lii ab ab kii la woon ab mooy lu ñu yonent bi sallallahu ab digéen la loo xam ne mooy lu ndox suñu diggante ñun loo xam ne dañu koo digaloon ne nañ koy def mooy lan ndax moo waxoon que ni ñun am na liyahu ñu nekk ci ginnaaw loolu moo tax bi ma ñëwee ma gis ne yow bokkoo ci ñooñu ma xëcc la ndànk teg la pousser la la beneen côté bi loolu kese la après Seydina Ubay radiyallahu anhu <laughs> bi mu waxee xoola dafa pare rek nekku fa ak saalihaat yi donc il faut mu régler lii ndax xam na ne kii mu xëcc dina am lu mu def ci xolam gis nga li ma la doon wax xam nga ne moom kii wute nag suñu jamono ñi nga xam ne ak ba ma nee gone ñoo di ñëw di tëj ak a sànni fii waaw <laughs> lu tax Qays lu pare nee na Qays nee na mu mu <laughs> ba wax ak man ba pare mu jàmbaarloo xibla bi sëy naa Ubay mu ne halaka alkuna yooyu alkuna ñi nga xamante ne ñooy njiit yi waaw wat naa ko war rabbil kaaba ci borom kaaba bi wax ko ñetti yoon waaw waaw ne man sax bu bay du ci ñoom laay ci ñoom du ci ñoom ñoom ñoom de toute façon ñoom niñ mel ci ñàkk toppatoo njàngalem yonent bi alayhi salaam xamle ko ba lu mel lii ñoom ñoo ko waroon a régler defuñu ko tamuñu ko sax du ci ñoom laay attristé wu ma alayhim du ñoom laa gën a attristé wu attristé wu naa seen mais du ñoom laa gën a attristé wu walakin waaye ñi ma gën a attristé ñi nga xam ne laa gën a yërëm ci ci ci ci problème bi xew mooy ñi nga xam ne alaaman adallu ñi nga xam ne ñoom jiiti ñoo leen sànq waaw moom laa looloo sànq jiit bu nekkee modèle moom la Imaam An-Nawawi doon day xëcc ñëpp mais bu bu sànq nee njàngale yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi nit ñëpp dañuy foog ne lii la waaw moo am na nit ñoo xam ne am na yoo xam ne ñemewuñ ko woon def biñ gisee ñi nga xam ne ñoom lañ defi jiit ci wàllu diine ndax jamono yi ci nekkoon jiit ñooy côté diine yeeg yooyu yëpp ñoo ko doon rek waaw léegi yow mooy am na nit ñoo xam ne am na yenn tojaange ci wàllu diine ñemewuñu ko woon a def mais dañoo gis ñoo xam ne dañ leen di woowe xalifa ci wàllu diine wala kilifa diine yoo xam ne ñu koy def tax gaa yi ñemee def lu yées moo tax Ousseynou Ubay ne man du sax ci ñoom ñu jiite xam ne ñoo nekk ci kaw di def ñàkk ci wàllu saxaam ci ñoom laa gën a attristé wu de waaw waaye surtout ñu ñu ñu waaw ba yu mel nii di xew <laughs> mu ngi noonu <laughs> moo tax loolu euh, lu ama am solo la waaw waaw. waaw kon lii la te Seydina Ubay fan la ko tegoon mooy lii li yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon lii ya lii nii ulil ahlaami wan nuha moom la doon wax ngir ñu roye ci moom nit ñi roye ci ñoom ci ñoom ñi roye ci yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag affaire baa goog kon daal mbir maa ngi noonu waaw kon hadis bi kon Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam gis nañ imaamu Tirmidhi wax nañ ñu ko solo yëpp ci saxaaba yi radiyallahu anhu li yéen ñi minkum ulul ahlaami wan nuha thumma alladhina yarunahum ginnaaw ñu topp seen gannaaw waaw ñetti yoon mu ne wa iyyaakum wa hayshatil aswaaq côté booboo ñu defee xam nga hadith bi noonu sànq kii moo ko solo imaam mooy biñ gisoon Seydina Nu'maan ibn Bashiir moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko solo da doon. da doon da doon da doon da doon defar sàppe waaw bu ma soon a génn da doon defar lu sàppe ba mu gis ne am naa qad aqalna ba ne ñun mu gis ne takk nañ affaire bi jàpp nañu ko quoi waaw benn bés mu daal di génn gis bon koo xamante ne nii dënnam moo doon génn mu ne yéen nit ñi euh, la tusawwunna ibadallah la tusawwunna sufufakum aw lu aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum hadis boobu gisoon nañu waaw da ko doon defar di ko toppatoo ka annama yusawwi biha alqidaa waaw mu ne yéen nit ñi jaamu yàlla yi waat naa ne di ngeen defar seen sàpp yi wala borom bi na jaawale seen diggante xol yi loolu taxawoon nañ ci ba ñuy gis xadiis boobu kon fii li ñu defe mooy wa iyyaakum wa hayshati al di moy te nag ci polémique ak wax yéeg xëcc yéeg xuloo yi yéeg cambal cambalu marché yi waaw ndax marché xam nga ne marché euh, bërëb yëpp moom la ci borom bi dina a may waaw la xadiis boo wax ah, ne ahabul biqaa'i ila Allah bërëb yëpp bi ci borom bi tabaaraka wa gën a sopp mooy la mooy jàkka yi jàkka yi la borom bi gën a sopp ñoom ñooy néegu borom bi tabaaraka wa taala ah. waaye ban la ci borom bi gën a bañ mooy marché lu tax mais pourquoi mais parce que marché yi fa affaire yi di amee fa la njuuñ njaag yi ñu mag yi fa wax yu dul am yu dul dëgg yu bari yi di am kàcc yeeg naxante yeeg riba yeeg façon yooyu yëpp ci marché yi lay xaw waaw waaw xam nga hadith boobu la la kii waxoon xam nga euh, sëy na euh, yonent ba ne saasaam lañ ko laaj mu ne ah man de xaw ma <laughs> xaaral ma laaj Jibril waay ah <laughs> mu laaj ah Seydina Jibril Seydina Jibril ne ah man de xaw ma <laughs> xanaa ñu laaj borom bi <laughs> ah. ñu laaj borom bi tabaaraka wa taala alimul xaybi allaamul xuyub <laughs> biñ ko laajee eh, mu ne leen bërëb yi borom bi gën a sopp mooy jàkka yi li nga xam ne moom la gën a bañ nag mooy marché yi waaw te xadiis boobu noonu cosaanam ci imaamu muslim la ne waaw nga xamante ne dane ahabul biladi ila allahi masajiduha wa abghadul biladi ila allahi aswaaquha saydna abu hurayra moo ko soloo waaw mu ne yonent bi alei saatu salaam nee na <coughs> gis nga dëkk suuf yi borom bi gën a sopp mooy jàkka yi kanta yi mu gën a bañ mooy marché yi waaw léegi nga ne ii saa yi man sama place bi tee ma koo jaay ma ne la déet yeneen tubaab yi saa saa def na commerce bi commerce lu lu ragal mooy boo fa newee lii mu la wax ngay sàmmonte iyyaa wa iyyaakum wa shaatil aswaaq bu fa nekk di polémique di xëccoo di xuloo ah dugg ci wax lu sa yoon nekkul ak jëwaate yeeg romb nga am ci moom yoon yooyu mooy hay shaatul aswaaq waaw waaw gaa yi fa la ñuy waate waatu kàcc yi wallaahi fay nañ ma ci lépp li ma bëgg a fay jëli tam seetal li ngay wax tricher yeeg naxaate yeeg waaye buñ ci newee gaa yi dañuy fàtte tudd yàlla dañuy yëgati ci di dellu ci seen borom waaw di jox ay rendez-vous defal ma dimanche xool dans deux jours dinaa la mbir marchandise mi nga ñëw te ba mu koy wax la xam ne du ko du ñëw waaye yow ngir mu dóor sa xaalis rek waaw lu amul lu amul rek <laughs> jëflante yu ñaaw ak yu mel noonu nga xamante ne day bari ci kii ba pare di ray julli yi bari na ci ay gaay bu client yi baree du ñu julli waaw loolu wax kon nag mu ngi noonee <laughs> kon wa iyaakum wa hayshatil aswaq waaw mooy boo nee ci marché yi yow yooyu bul ci dugg ay waat yu dul dëkk bu mu ci dugg ndax bëgg a jaay bul ribaa bul saaga waate bul jëwaate bul ayibal nit ñi lay romb ak yooyu ak xuloo yoo xamante ne amul njariñ téyel salaam nañ téyel sa gët say gët waaw kon nag insha allahu taala kon ñu yem noonu léegi hadis trois cent cinquante bii ni ñëw ñu gis hadis numéro trois cent cinquante et euh, euh, gudd na tey mais il fallait ñu dem parce que boo taxawoon rek lii nii gis nga moom liñ jóge daanaka benn la